waaw mais xam nga ne ñun kan moo doxal li kenn da doxal saay ñun ay dañaan sa c'est notre vache laitière boobu xullee nag ba kii amoo dara nag ba maraton gaay ne moo ko tey dafa ñàkk wala kii kenn xamul ay mbirum nan lay nekk foofu boobu ba léegi amul sax këyitu kër alors que ñoom ñoom ñi tax amul këyitu kër ñoom ci seen bopp ñooy taxaw di ko xarab quoi mooy ñoom ku la dara woo ko def ci dara ah jàpp ci boo ci jàppul nangam moom itam mu topp xolam rek ak kii rek di leen jox lépp lu mu waroon a dajale ba am ci loo xamante ne moom la war a am fu mu dëkk sax lan la koy dajalee ci noonu bés bu nekk wala mois bu nekk am ñu ñëw di wax ay doléance xaalis te lu bari moom itam mu leen topp rek di leen jox ñoom ñu ngi am la am de di ko nëbb ak di di defar seen mbir seen àddina ñoom ñoom mais lépp lu ñu soxla loolu doyu leen il faut ñu nekk ci sawaay xam nañ ne sawaay amul dara bu ñëwee. seen kër yi lay taxawaalu fa lay nekk ak yooyu wala feneen ak feneen mais kenn yërmu ko bu problème amee nag ina mooy moo ko defan voilà moom ma nekkee comprimé dane amul dara loolu c'est affaire ak nàngam alors que ñi koy wax ñoom ñoo tax amul <laughs> moo tax nit da ngay am xel waaw moo tax Seydina Omar Seydina Abu Ubayda bi ko Seydina Omar waxee lool mu jël décision tamit kam ne lii xalaat la mu ne ko eh Qays léegi baax na bu ko defati waaw bu fi lebati dara waaw bu fi lebati dara waaw bu fi lebati ay gëléem di ñu ko di ñu ko kii kiiwal voilà ñuy lekk muy neex waaye déedéet parce que après moom da koo war a fay waaw da koo war a fay te quand même xam nga ne gëléem du lu cher la ñetti gëléem quand même nga leb ko ñu ne déedéet nga lebaat ñetti gëléem ñu am déet nga bëgg a lebati te loolu ci leb la mais bu ñu fee nan la koy faye loolu du ngeen ko xalaat yéen <laughs> voilà. loolu lu ama am solo nañ ci bàyyi xel waaw buñ la joxee baraadoo doo jël euh, ay baaraam doo jël bara bi yëpp waaw te nit nag day am xel dimbali waate loolu moo tax ñuy dimbali ñi mën dimbali ñu bari léegi dootuñ ko def waaw parce que dañ naan gaa yi non gaa yi amuñu xel boo leen kiiwee après dañuy dëstale ko sa kaw jaayeeku jàpp na yow tout dëgg la dëgg la loolu am la mais tamit tam warulaa tere bañ a def dara waaw mais sauf que ñoom bu ñu xamul yow itam nga xamal sa bopp <laughs> boo demee à la à un certain moment mënatoo ko bu boobaa nga xamal leen ne kat mbir mi euh, la na woon nag daal mënatul la continuer parce que gis naa ne affaire yi am na lu soppeeku léegi man même bu dee ne sax moom mu ngi koy man ba léegi waaye gis na ne ñoo ko doon defal man na la seen bopp mu ne leen nag léegi bu bon man léegi na ngeen xool Euh, bu weer wi deewatee ngeen xool yi nan ngeen lijjanti affaire yooyu lépp luy facture ak lépp loo xamante ni affaire wu loolu ak yooyu man ngeen koo lijjanti léegi euh, man moom baax na ngeen ngeen seet nan ngeen koy partager mooy il faut tamit ngay wax dëgg gaa yi voilà <laughs> mu ngi noonu <laughs> mais bii ay nit ñoo xam ne ñu responsable lañu waaw moo la Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu waxoon nañ ko fi Seydina Sa'd ibn Rabi' bi mu ñëwee euh, yonent bay saa saa boole leen mbokkale leen bi ñëwee Medina ala saakina afdalu salaatu wassalaam Sa'd ibn Rabi' ci waa Ansaar la bokk Seydina Abdurrahman ibn la jóge ñëw gàddaay si Yonent sallallahu alayhi wa sallam boole leen moom moo man maa man Ansaar yëpp maa fi alal maa fi ëpp alal waaw man Sa'd ibn Rabi' xam nga lañ ko faat Uhud moom la Yonent sallallahu alayhi wa sallam waaye bi xare mu ne man lii bi Sa'd ibn Rabi' kan moo ay xoolal Sa'd ibn Rabi' ci lu mu ne afil ahyaa'i huwa aw fil aw fil am fil est-ce que ci ñuy dund la bokk wala ci ñu faatu Sa'd ibn Rabi' boobu eh, mu euh, ba waa ji ñëw nuyu ko après bon lag la fa ci bam ne ko man ci ñuy faatu laa laa bokk mais euh, dal lool ma yonent saa salaam nuyu te nga ne ko yal na ko borom bi fay lu gën lu mu fay yonent ci xeetam te nga xamal ma sama bokki lan saar yi kenn amu fa ngant ci yàlla bu dee ne xoole ngeen ba yéegaru Quraysh yi di laale ci yonent ba saa saam dara lu metti fekk kenn ci yéen am Seydina Sa'd ibn Rabi' boobu biñ ne Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhuma yoretu ma sa sa boole leen fraternisation bu def leen ay mbokk dane ko man nii la yoretu saa sa boole lamsaar yi maa fi <laughs> day dee kay day dee yow day dee lépp lu mu amoon nëbb ko. di wane côté yu yu dara ngir waa ji xaw a désintéressé wu ba dem yoonam moom dafa ñëw mu ne ko man maa fi palal waaw te am naa ñaari soxna teg léegi lii lay demee comme que nag ci yàlla lañ nekk ay mbokk yonent naa salaama ñu boole xoolal sama soxna yi ku la ci neex waxuma man maay xool ku ma neex nela léegi damay fase keneen ci nga jël déedéet yow yaay xool koo gërëm ni kii moo war a nekk sa soxna nga ne ma kii laa bëgg mooy nekk sama soxna ma fase ko booy daam jeexee nga takk sama alal bi man mi fi ëpp alal dama koy dóor ci digg bi xaaj ko ci digg bi jox la benn wàll jël benn wàll loolu neexu la koo xam ne doxandéem la yow imaginer imaginer pour nga xam affaire bi man bu ma jëloon mbëkk mi jël li nga xam ne moom la ay jamono c'est deux mille dix temps président Abdoulaye Wade <laughs> gars yi doon wax Barça wala Barça xaw ma ndax tur boobu mu ngi am ba léegi wala <laughs> waaye daal mbëkk mi moom mu ngi am ba léegi waaw léegi man ma jël mbëkk mi ak si en Espagne gis benn koo xam ne ci famille royale bi la bokk mu gis ma rek neex ma quoi man neex ko mu ne ma xam nga saway euh, lan ami euh, amigo loolu ngeen amigo gaa koy wax romain yi <laughs> amigo <laughs> sama xarit xarit sama gis nga yow <laughs> euh, yow dama lay toppatoo lépp y a pas de souci man moom côté kayit ak yooyu yëpp c'est bon léegi yow gis nga sama domaine yi ma yor cinq dix dix domaines yenn yi ñu ngi fii Malaga yenn yi Andalusia Malaga Espagne la ne wala fële ca Basque fii ci Madrid fee ca Barcelona loolu lépp man am naa fu nekk fa am naa fa ay kii léegi ni may def dama koy xaaj ci digg bi ma jël cinq nga jël cinq waaw waaw léegi man benn soxna am mais léegi sama sama doom yi am na koo xamante ni nii war nga koo mën a kii léegi kooku laa lay may léegi de suite wax la ñu mel noonu mais saway saway lan mooy nekk sama réaction man ak képp ku ñuy dégg la lañu wax yow yaa ngi que nga jógee dañ xalaat naan war ngaa galérer sax ay jamono ngir mën a këyit rek bala nga cee jot imaginez membre de la famille princière de d'Espagne wax la loolu saway te mu leer <laughs> nangu mais Seydina Sa'd ibn Rabi'a bi mu waxee loolu Seydina Abdurrahman ibn Awf dana ko barakallahu laka fi ahlika wa malik moom nanguwul de ñoom ñoo gore dëgg waaw waaw mu ne ko yal na la yàlla barkeel ci sa njaboot sa soxna yi téyel lépp wa maalik ak sa alal yi téyel yépp waaye xam nga lu ma soxla mbokk sam dullani ala suuq tegtal ma dama bëgg rek nga wax ma comme comment fii doon ñëw xaw ma fi marché bi fi ñuy commercer fi ñuy yaxantoo laa bëgg nga wan ma ko introduire ma fa rek wan ma marché bi ma xam ni mu demee bu boobaa man samay qualité de commerçant dinaa ko développer fii <laughs> allahu akbar gis nga du lu ñu la may nga jël lépp nga sa am xel ku ma déggoon am na am na sama benn sëriñ ma déggoon est-ce que Hassan bu Égypte rahimahullah mu ne <laughs> moom la wala beneen waay am na ku ma déggoon daal mu naan waa ji <laughs> day yalwaan <laughs> yalwaan yalwaan yalwaan gaa joxuñ ko dara mooy bari la wala quoi ko yalwaan ji duunul mu mer <laughs> mais mais ay subhaanallah waaw ay way jamono joo xamante ne nii jëy jamono ji moo moo moo ak nàngam ak nàngam ay way fan fan ngay gisa jamono joo xamante ne nii nit ki day ñëw sonn nit ne ko dinaa la eh, eh, sama alal laay jël xaaj ko ci digg bi nga jël benn eh, benn waaye ne ko bon c'est xam nga lu tax loolu amatu la ah? da ngay di mer xam nga lu tax amatul gis nga ko nga doon def te ko proposé woon muy Sa'd ibn Rabi'a eh, kooku xam nga lu tax ku mel noonu amatul ba ku mel ni Abdurrahman ibn Awf amatul radiyallahu anhu mooy ñi nga xam ne même bu dee proposé nañ la proposition yu neex yooyee sa ngor tax ak sa leneen tax doo ko utiliser doo ko jël nga nga nga delloo ko ci ci njekk ba ju mel noonu euh, raaree amatuñu la ku mel ni Sa'd ibn Rabi' kuy def loolu li ngay wax nii di am waaw <laughs> <laughs> li tax kooku mu amoon mooy daa amoon ku mel ni Seydina Abdourahman ibn Awf ñoo xam ne ñoom ay nit la ñu woon c'est pas que lu ñu leen jox ñu jël voilà kon lii nii lu <laughs> moo tax euh, xew-xew Qays bi ibn Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhuma ak li Seydina Umar xalaatal Seydina Abu Ubayda ba mu ne ko arrêté loolu tamit nañ ciy bàyyi xel voilà neex na neex na neex na voilà ah léeg-léeg gis yenn yi ah. otab jàmbur moom lañ utiliser tout temps tout temps tout temps <laughs> te problème bu ci am mécanique lii ñu delloo ko ko comme ça loolu jaadu na nga foofu te bu réparé toog ñu bëgg demati fenn ne ko sawaay yi dañoo bëgg tee demati we <laughs> yaakaar nga ne loolu kenn na sawaay loolu du du du nit a yàlla tere buy mbiru nii nii <laughs> léegi nag bu yàggee ñeneen ñi nga xam ne ñoom dañoo yor dañ naan amoo ah, man moom du ma leen aal gars yi ñu ñëw wa joxe ay gànt yoo xam ne bu dul kii waaw en tout cas joxe gànt bu tax léegi gars yi kii nangam ak nangam mais bu boobaa dañ lay wax la même chose <laughs> waaw parce que loolu la rek yonent bari saa saam keroog bi muy dem xunay na waaye léegi ndax lu ñuy wax daa war a am dalil <laughs> ah bay keroog bi muy dem xunay na dane dane Safwan ibn Umayya Abu Umayya Safwan te Safwaan yéeféer la woon a ah, temps ju ju doomu Umayyatum ndox xalaf mu yées mi ñu faat Badar <laughs> te moom mii bokk ak ñoom Ikrima ñoo ñoo créé woon Uhud ngir jël revanche seen bàyyi euh, Ikrima Abu Jahlin di baayam mi ñu rey Safwaan baayam Umayya ibn Xalaf xalafahum Allahu fi naar mi nga xam ne moom lañu ñu faat <laughs> euh, Safwaan yeneen bay saa saa bi mu bi mu ubbee Makka di dem Hunayn dane Safwaan comme que Safwaan dafa amoon ay mbubb koŋ yu baax yu baree bari yonent lay saasaam bi dem xare dana ko aal ma sama bukko mi damaa bëgg nga nga prêter ma ko ahir nii ah damaa bëgg nga aal ma sama ko mi parce que dañuy dem xare sama saxaaba yi man kee sol ba mën a dem xare bi ah Safwaan ne ko a ghasban <laughs> ne ko ah <laughs> Muhammad ah Safwaan <laughs> ne ko Muhammad moom gëmu ko woon waaw ah, moom dafa bokk dafa ñëw yeneen tubaab yi saa tam ko ci paawu màkk yi kilifaay màkk yi neew gaawul mën naa ñëw fekk daa dawoon quoi daa dawoon moom ñoom Ikrima ñoom ñëpp dañoo dawoon ne yé ndax fexe nañu xare ñu duma leen Seydina Xaalid ibn Walid damm leen waaw yaa ngi fàttale ko <laughs> yawmal xandama id farra Safwaan wa farra Ikrima <laughs> waaw keroog <laughs> waaja doon wax naan soxna si xam nga rek gars yi dañuy pëndal kii bu dara xawagul loolu ñuy jaay nekk ci femme yi di pëndal ak wax loo xamante ne nii manuñu ko <laughs> naan soxnaam si ma ne yow kay sawaay toogal du ñu ñaan ñi ñëw ah li ñëw makka sawaay man dinaa dem ñu xare ñoom duma leen jàpp ci ñoom ay prisonniers yoo xam ne maa lay indil ab booy laa lay indil ci ñoom mu lay liggéeyal sa femme sama nga toog mu lay liggéeyal yow kay toogal <laughs> saay dem ànd ak ñoom Ikrima ak ñoom Safwan ñi nga xam ne dañoo formé woon armée ne ngir contrer entrée wu yonent bay saab saam duggub yonent bay saab saam ci dëkk bi mag <laughs> ñu jaar benn fa ñu dajeeg Seydina Xaalid ibn Walid ndax Seydina Xaalid yonent bay saab saam moom la defoon mu jiite benn côté bi moom ñoom Kurz ibn Jaabir waaw radiyallahu ta'ala anhu keroog lañ faat Kurz ci xare boobee bi ñuy bi ñuy ubbi Makka <laughs> mais gis nga biñ ne nii Seydina Xaalid ibn Walid dajeeg ñoom xoolal affaire bi la ci yéene mooy nga Xaalid ibn Walid mi mais ñoom ñoo ñoo jiite woon Uhud ak Abu Sufyaan Uhud ñoom ñoo jiite woon xare bi ray ci jullit ñu bari ñoo àndoon mais léegi àddina borom bi soppi na Seydina Xaalid ba nekk jullit dem ànd ak Yonent bi saa salaam di ñëw di ubbi Makka dajeegaat ak ñan ña nga xam ne ñoo bokkoon armée keroog Uhud muy Ikrima ak Safwaan Ikrimah ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya ñu daje kay kii euh, <laughs> Abu Sulaymaan <laughs> Xaalid ibn al-Walid mu dammaate leen sawaay ma doon wax soxnaam si lool dafa jékki rek soxna si daa jékki rek sawaay daw rek fël buntu bi naan ko ah sawaay dafa tiig ba ba mu fëlee buntu bi nekk fa sax di tëjaat buntu bi naan soxna si dawal tëj buntu bi tëjal buntu bi <laughs> buntu kër gi mu ne ko ah bu doon waxi wolof tey waa ni yaay lan la loolu xaw yow man laa ma foog ne maa ngi doon xaar jaam yi mën na indil ci la ko ne woon yow xamoo li xaw yow man ngay wax sama daw gii ngay ngay ngay ngay moo la jaaxal ma ne kilifa yu ma gën a màgg fuuf tey ñoo fi ñoo daw ganaan malan yow boo fekk woon yawmal xandama mooy bërëb boobu xandama la tuddoon <laughs> fa leen Xaalidul Walid mate woon duma leen duma yu metti Safwaan ni fes Ikrima ne fes <laughs> mu ne ñoom ñoo jëkk daw ci leen dooma dooma yedda ndax nee na keroog doo fekk doo dégg ci lu dul ay ay ay ay ay yooyu dal suñu doq yeeg suñu kan yi kën doon dégg keroog <laughs> moom laa ndaw ba ak si nii sànq nii nga naan ma ay di ma boo gisoon kilifa yu mag yi Safwaan ak Ikrima di daw <laughs> doon sa jëkkër doon doon nga ko consolé <laughs> di nga waaw mooy gaa ay sóob man la ñu war Safwaan yeneen may saasaam nag bi ubbee Makka da koo sécuriser moom abu moom abu Ikrima quoi mais Safwaan li mu ñëw yëpp moom après euh, tuubul parce que. Umayr ibn Wahb moo dem ne ko euh, yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na wax naa moom nee na sécuriser na la mu ne ko yow du ma wax yow parce que en dafa amoon moom problème parce que bi Badar jeexee Umayr ibn Wahb euh, moo ne woon daa bëgg rey yonent bi sallallahu alayhi wa dem assassiner ji ko parce que li mu leen teg <laughs> Safwaan kontaan ci di ko ay mbir yu très yu sonnante et trébuchante sa dem. Safwaan saa bu xëyee nag di wax waa Makka naan leen yéen daal xaar leen rek fii yëg benn jamono bu ndaw di ngeen dégg mbégte xam ne xibaar boo xam ne moo leen di fàttaloo suñu <coughs> suñu suñu suñu suñu mettit bi ñu dal Badar ndax yaakaar na ne Umayr moom léegi ñu dégg ne rey na yonent bi sallallahu alayhi wasallam far sawaay di xaar di xaar di xaar di xaar Safwaan benn waaye bu jóge woon Medina ñëw mu ne ko waaw ban loo ban xabaar nga am Medina ci Umayr ibn Wahb mu ne Safwaan ne la mu ne tuub na <laughs> loolu nag la Safwaan jàppoon ne la moo tax bi mu ñëwaatee ko yonent bay saa saa bi ñu ubbee Makka ko du ma wax ko si si si léegi noonu Seydina Safwaan bi yonent bay saa saa bi dem Hawaazin ngir xarejeeg waa Hunayn Hunayn fële waa dafa ne Safwaan aal ma sama ci suñu dalil bi de man saa yi ok saa yi boo duggee fii moom doo pare man la saa yi ngir leeral la quoi yaa fay yow day waaru quoi. <laughs> waaw ah léegi mu daal koy këfin abbu ko mbubb ko ngi mu ne ko ak asban yaa Muhammad mais Muhammad yow daal sama mbubb ko ngi laaj gi ñu ko laaj da nga ko bëgg ci force nangu ko wala da ko ma àbb loo xam ne yonent ma ne saasaan non non dama la koo àbb ba pare garanti àbb la gu ñu garanti waaw mooy lépp lu ci yàqu dinaa la ko fay kon kay affaire yi la waaw mais ñëw rek saa yi di jël noonu rek di di di dem sa yoon <laughs> kon loolu nañ ciy bàyyi xel li tax leen ñi nit ñi doo nañ ko def daa fekk ñañ ko siqal tamit amuñu xel voilà fii nag ñoom ñii dañoo amoon xel lool ñooy ñëpp xel ginnaaw yonent yi alayhimu salaam ñu ne kon na Qays non arrêté li ngay def jar jarul ko voilà léegi nag <coughs> eh, bokk na ci leen ciy jànge waaw <laughs> kene mooy nit bu xiifee possibilité lekk ay ay xob bu dee ne moo fa sës waaw mais waxuñu laa salaat ah li maire bi waxoon keroog non salaat moom daa neex salaat moom ci la <laughs> salaat non salaat moom baax ah. <laughs> baax nga ne bay lan ah, ak i añ <laughs> kon ak i añ yu baax kay bay waaw ay añ yu baax ak reer yu baax non yii mooy yoo xam ne dañ ne ne lii c'est destiné aux bestiaux c'est destiné au bétail fii pour xar yi laak géléem yi laak yooyu loolu boo ñëwee ci nekk ci jamonoy lor amatoo loo lekk loolu am nga possibilité lekk lu mel noonu moo tax ñoom dañ doon jël garab yi euh, xob yi dóor ci garab yi mu wàcc ñu daal di koy tooyal lekk léegi nag buñ ne bokk nañ ci jàng dañu dem saaxilal bahr loolu dañ ci jàng possibilité dem géej waaw mooy li ne fan wan talaf na ala saaxilil bahri xam nga lii moom lii nii li nga loo ci wax ma ne la si parce que dem gi en fait lii ñëpp ci d'accord ijma la sauf que est que mën nañu dem géej budul ne xare moo ko waral wala damay aji wala damay umra ji loolu wute la yaa loolu lañ koy wute si parce que dañoo jële Seydina Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ak Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anil jami' que ñoom dañoo ne woon loolu daganul di dem géej ludul ci kaa yi ma la wax nii ñoo xam ne dañoo dem ngir xare ji comme ñii wala ñoo xam ne dañuy dem umra walla ñuy aj ñooñ kese ñoo am possibilité dem géej ak utiliser ak jaar ci géej gi waaye bu dul loolu dem géej dañ ko loolu dagamul waaw ndax xadis boo xam ne dëgërul imaam Abu Dawud nee na moom ñi ñi ñi rahimahullah xadis boobu ñuy tegtaloo ñi ko soloo moom ay majhulun lañ mooy gaa yi xamuñ leen kon moo tax loolu dëgërul moo tax loolu que waa ji di di di di di di aji wala muy umra ji walla muy muy muy jihaad yi même ku deful loolu am nga possibilité dem géej waaw léegi nag <clears throat> mu des sauf que léegi boo demee géej fekk condition yoo xam ne géej gi liñ naan daa sàmbara daa mer daa sàmbara waaw loolu mu am ay vagues yoo xam ne mën naa alak nit sa te soir ne sa bopp ah loolu bul jël risque yooyu sinon bu boobaa boo fa demee ci kaw loolu loolu yàq dangay ngay apparenté wu yàqu xaru ah ndax suñu boroom moo ne bu leen sànni seen bopp ila tahluka wala tulqu bi anfusikum ila tahluka bu leen jël seen bopp di ko gaaral di ko sànni ci loo xamante ne nii <clears throat> mooy day indi ak li nga xamante ne nii mooy ak euh, euh, alkane luy jur ci yow alkane bu leen ko def waaw bu leen ko def de waaw kon te loolu mooy bokk na ci sànni sa bopp ci alkane yow yaa ngi ñëw nga xool météo ñu ne la yii suba même les bateaux yi dina baax tout cloué bu dara génn parce que géej gi ngelaw yi vent yi muy def mën na waddal ay bateaux yow nga ñëw yor sa gaal ne dañ ciy jaar di def xaw ma sa lan bu boobaa boo fa deewee mooy yow da ngaa loo xamante ne nii nag yow yaa gaaral sa bopp ci loo xam ne borom bi nee na bu ko woon def te boo boobaa yaa ko xaroo yem ah wal iyaadu loolu lu ama am solo la. waaw léegi <laughs> mu am benn masala boo xam ne way <laughs> xam naa di ma ko laaj <laughs> mooy li nga xam ne moom lañ doon wax ci barza wala barzax wala mbëkk mi yaa léegi waaw kay attention parce que yow fii ngay wax nii saa xaw di li kaas waaye mais léegi eh, bon léegi loolu bu si ñuy def c'est bon wala moom pas bon léegi laaj bi mooy loolu aywa waa léegi loolu moom nu ma faa demee waay loolu dagan naam daganut ñu ne la non loolu ça dépend xam nga lenn la mooy lépp loo xamante ne ni mooy li ñu wax nii mooy am nga quasi certitude quasi quasi certitude que boo ko defee mu alak la loolu amoon droit di ci exposer sa bopp yaa ngi maa digg principe lépp loo xamante ne nii li ëpp sa njort ak li expérience wane li ëpp saa bu ko nit ñi defee dañuy alku aaya boobu day ñëw wala tulqu bi am bi ay diikum ah bi ay diikum lu ma wax bi anfusikum bi ay diikum wala tulqu bi ay diikum ila tahluka bu leen jël seeni loxo di ko sànni ci lu leen di alak loolu day dugg waaw waaw ndax hifdu nafs dafa bokk ci maqaasidu sharia mooy li nga xamante ne mooy euh, objectifu sharia bi da bokk mooy préserver bakkanu doomu aadama dund loolu tax na li tax lislaam ñëw li tax borom bi tëral li nga xam ne mooy sharia yónni ay yonentam alayhimu salaatu wassalaam moo tax mu tere al qatl faat moo tax mu tere lépp loo xam ne day gaaral bakkanu doomu aadama yi jag algade mu tere waaw al irtiyal di di di di agresser nit ñi di leen wër waaw loolu noonu lu am am solo la waaw moo tax agression yooyu yépp ak xiraaba xaddul xiraaba mu am ñi nga xam ne dañuy nekk di ci dëkk beeg yooyu di dagaale nit ñi di jël seen alal yi di def yu mel noonu moo tax l'islam teg ci ay daan yu metti waaw ndax lan préservé li nga xam ne mooy bakkan daa bokk ci objectifu charia moo tax lépp loo xamante ne nii dalay gaaral ci sa bakkan faatu loolu noonu dañ naan la bu ko def léegi nag bu loolu amee nga ne ma léegi nañ ñëw ci léegi loolu boo ko xamee mooy lépp loo xam ne danga am lépp sa njort te xalabatu zanni muhaqqaq lépp sa njort mooy boo ko defee ak faatu daal di la ciy fekk loolu sariya danaan la bu ko def waaye ci kaw loolu ngay xool mbirum barsa beek barzax bi wala mbëkk mi boo ko seetaatee bu baax dangay gis ne gars yi lu tax ñuy dem est jàpp nañ ne kiy dem jàpp na ne moom bu demee dee non xam nga lu tax parce que daa gis ñu bari ñoo xam ne rëcc nañu jàll nañu ba àgg ba woote ba ne ñoom àgg nañu woote ak fi nañ Espagne kii woote na ñoom alhamdulilah ak fi nañu loolu moo leen tax a dem bu la leeroon ne képp ko fa dem dee wala écrasante majorité bi day dee te amuñu benn espoir wala benn possibilité yoo xamante ne ay cas yu ay fee yoo xamante ne ñu dem ba pare ñu bari sax. daal di jàll loolu du loolu loolu du ñu ko def moo tax loolu doo euh, doo ci kaw noonu nag doo mën a tëb rek ne léegi loolu noonu day wane ne loolu xaru la que ne barzax barzax xaru la ci kaw noonu kese doo ko mën a wax doo ko mën a waxe noonu waaw doo ko mën a waxe lool lenn nga mën a wax mooy bu dee jamono joo xamante ne nii ñoom am nañ possibilité xool météo xam ne jamono jii ndox mi ni mel ak yooyu ak ni nga xamante ne conditions yi ni mu difficile ba ni nga xam ne bato yi sax dañ ciy suux waaw bu boobaa moom ku jël risque boobu dem ci bu boobaa yow yaa gaaral sa bopp ci alkade waaw mais bu dee dañoo bàyyi ba kii jàpp ne ñoo yor loo xamante ne sécurisé nañ nee nañ leen wala c'est bon ba pare ñoom it ñoo xamante ne ñoom it dañ doon dem gaal sax ndax léegi même ala mbokkoy lëbu ak cubbaloo yëg yooyu yëpp ñu bari dañuy dem parce que yàq nañ géej gi suñu nguur yi wal iyaazu billah jaay lépp ba doomu réew mu amatuñ la ñu teddeeti ci ndox mi ñooñu nga xam ne miin nañu géej miin yooyu yëpp teg ci kii di dem ñooñu mënoo leen ne yow da def xaru la parce que sa waay xam na liñ def <laughs> danoon dem ba pointe Sangomar ala mbokkam la ko waaw di napp mais amatul dara mu ne léegi moom dañuy jël filaa yi tournée yi daal di dem l'Espagne loolu lépp mënoo ñëw ci saasi nga ne waa ji daa xaru ci saasi waaw tekkiwul na nag léegi mooy yow gaa yi léegi. Eh, ñi nga xamante ne benn solution duñ ko ak ñi war a wax ak ñoom ba yooyu jarul yenn yi jaru ko ndax boo fa àggee it yenn yi eh, coono yaa fay fekk ak ni mu metteeg yooyu loolu man ngeen ak fexe nit ñi de ñoom ñu liggéey réew mi teg condition yu tax nit ñi mën a liggéey loolu beneen affaire la waaw wallahu taala aalam kon eh, moo tax kon mu ne wam talaq na ala saaxilil bahr léegi li ci def ci wàllu léegi nag na euh, fa rufi'a lana euh, ala sahil al-bahri ka hay'ati kasib loolu dañ koy gis bii ñu ad-dahm fa idha hiya dabbatun tud'a al-anbar muy gandum jën boo xam ne kafaaloo lañ koy woowee le kafaaloo <laughs> loolu nag <laughs> ah bii di ñëw nag ñu daal di ciy dugg nag muy côté meddum géej euh, loolu est-ce que dagan na voilà ak lan moo dagan moo dagan ci biir géej mais jën jën dagan mooy bu deewee quoi maytatul mooy bu ñëw euh, est ce que jën boo ko jàppee da nga koo war a reen li mu dagan wala boo nappee ay jën ñëw génneen gis mu mu mu médd waaw nooy def mooy dundatuñ wala ñuy lappi lappi bala ngay ci ñu faat parce que boo gisee ñuy lappi lappi loolu dañ leen di dañ leen di rendi ba pare <laughs> ne bismillah rendi door a nàngam ak nàngam ak tamit géej est ce que jën kese est jën jën kese moo fa dagan bu dee dagan na yeneen yi nag ay fruits de mer yeeg yi nga xam ne moom lañ naan gaynde géejët ah ah ay ay scorpion wu géejët ay jaanu géejët jiitu géejët yooyu est dagan nañu ah mbott yi nga xam ne ci mbott mbott sax ci kii mbott yi dugg ci géej yooyu est dagan nañu ah, ak animaux yi nga xamante ne dañuy dund une partie ci géej gi une partie ci jaww ji ci jéeri ji loolu nu mu faa demee waaye ah, albarma yi nga xam ne day dund ci euh, jéeri ji ak <laughs> waaw bi ñuy wax bi ñuy gisee kii bi ba agsi <laughs> bi naan <laughs> daa wàttale daay wolof yi am wolof yi ñoom taa dañuy jekk rek am ay kii ay masala yoo xamante ne da dégg ñu nekk ci ay rey jàpp yu mel nii quoi waaw yoo xamante ne ni temps yi euh, ci ñuy toppatoo xam-xam ak yu mel loolu bien sûr ñooñu laay wax quoi <laughs> ci côté ibaadu yeeg côté ñi nga xam ne <laughs> mooy ne ñooy ñooy tarixa yeeg ñooñu <laughs> ci masala yooyu ñu ngi ci waaw Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar léegi moo yooyu nañ gis masala yi ñu wax nii insha allah après ak li euh, imam Seyna Abu Ubayda wax ne bi mayta ba pare joxe xalaatam ci euh, ijtihaad bi mu def ne lekk leen parce que yi na ngeen a nekk ñu waroo ñu loru ak loolu ak yooyu yëpp ak tamit possibilité euh, di diwu ci diw yu nga xamante ne ci jën yi la jóge ak façon yu mel noonu ak euh, loolu lépp daal après ak tamit di melale di melale ay mbir ak bi ngir mën a yombalal yenn compréhension nga joxe exemple comme lim ne dañu jël benn gëléem ah Euh, war waajal ko jël faar bi teg ko ngir man a xool est-ce que waa ji ngir euh, wane euh, rëyaayam ni mu rëyee kii boobu noonu ñu teg faar bi jëleen gi jaar ci suufu faar bi ak yu mel noonu le ak liñ doon jël ci bëtu bëtu bëtu bëtu bëtu kasaaloo bi bët bi rek ñu mu ngande woon ba ni nga xamante ne nii dañ ci doon ut ci diw ji ak yooyu ak yooyu ak yooyu yëpp ak tamit le fait que possibilité muusalu muusal yàpp <laughs> loolu yëpp ci sunna yi la bokk <laughs> voilà yooyu baax na <laughs> waaw waaye insha allah ak yeneen ak yeneen ah nan les moyens de conservation de la viande ak euh, viande yoo xamante ne nii euh, xet ga daa xaw soppeeku tuuti waaw daa xaw a soppeeku daf ko yoo xam daa xaw a soppeeku est ce que loolu daga naam daganut yu mel noonu la wala comme sa ceeb bi ma la wax keroog waaw lekk ci ceebu ngént bi ba pare suur woogoo ko may gone yi nga denc ko ci ron lal bi tëj ko ci tàngooru Sénégal bi voilà mu yàqu nag.